wa li tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala boo la jéggal ñu ngi leen di baalu xaq tamit bu baax a baax ci koor gi ñu ne Euh, muy shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayyinatin min alhuda wal furqan comme ni ko alquran waxe mooy weeru koor bi nga xamante ne shahru ramadan bi nga xamante ne alquran ci la wàcc maanaam borom subhaanahu wa ci la wàcc téeram bi mu nekk hudan linnaas euh, mu nekk njub nekk jëmmi njub ñeel mboolem nit ñi ba pare nekk loo xamante ne day leeral mboole mbir wa bayyinaatu minal huda wal furqaan euh, lépp loo xamante ne ak njub leeral na ko ba pare teqale boole mbir muy téere yàlla boobu nga xamante ne kullu shay'in fassalnaahu tafsiila wala boog maa farratnaa fil kitaabi min shay'in alxuraan ne bépp mbir bu nekk dañ koo teqale gépp maanaam dayo teqale maanaam mbir mu mën a doon waaye euh, euh, alquran bi ci boppam moo bawut dara maa farratna bàyyiwunu fil kitaabi ci téere bi min shay'in ci dara maanaam amul kon benn mbir lu dul alquran làmboo na ko matale na ko euh, nga xam ne comme li sayyidna ibn abbas wax radiyallahu ta'ala anhu bi mu bi sallallahu alayhi wa maanaam moo gën a tabi ci nit ñi kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nnaas wa ajwadu ma kaana fi ramadan xiina yalqaahu jibril seydna muhammad sallallahu alayhi wa mooy ki gën a tabe ci nit ñi waaye la mu doon gën a tabe nag na mu daan gën a fese mooy bu alquran maanaam mooy ay weeru koor nga xam ne ci la daan taseeg Seydina Jibril alayhi salaam hiina yudaarisuhul Qur'aan fi kulli laylatin min Ramadan nga xamante ne da daan waxtaan ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi gu jot ci weeru koor gi muy euh, muy déeyal ak moom di waxtaan ak moom ci Alqur'aan di euh, jàngat jàngat di jàngat ak moom Alqur'aan kon euh, dana yelloo ci weeru koor. Euh, ñu ci waxtaanee Alquran ak li nga xam ne moom mooy wër-wërloo ci Alquran euh, weeru koor yi weesu euh, jotaay ci bële yaakaar naa bi ko jiitu lool gisoon ci lañu firé woon man Mannaan boo xam ne ci ulumul Qur'an yi la doon waxtaan muy téere boo xamante ne ki ko bind mooy Cheikh Abou Madiana bu Thiaw xafizahullahu euh, taala wa raa euh, muy téere bu am solo boo xamante ne euh, képp ku ci mën di delluwaat mu delluwaat ci ndax lu ama am solo la ci ulumul qur'aan yi te tënk na te matale na alhamdulilah firi woon nañ ko ci ñeenti jotaayu ñeenti dimanche weeru koor boobu tey nag incha allah ren ñu war ñëw ci incha allah benn Euh, xasida boo xam ne dañ koo bind ci alquran tamit mais ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais en tant que alquran maanaam euh, ndax euh, ci semaine bi yónnee woon naa leen benn waxtaan boo xam te ne fii lañ ko defee woon ñu firi woon ci beneen xasida boo xam ne ci alquran lañ ko defoon bu tuddoon faydul hubbi wal hayaman fii madhi haykalil quran maanaam bëbbug cofeel ak mbëggeel gu tar te yaatu euh, ci bi nga xam ne dañ ko defoon ci tagg ki nga xam ne moom ci jëmmi boppam moom mooy jëmmi alquran mooy yaxu alquran mooy squelette u alquran mooy structure alquran mooy haykal haykal mooy structure squelette euh, ñu gisoon ne jarutoon ñuy dékkaat ci kasida boobu te comme jotoon nañ ko waxtaane fii doonte waxtaan wu nu tënkoon la jarut ñu ciy dellu si waat euh, moo tax ñu yónnee ko noonu bu ko defee euh, moom ak bii nii ñu nekk loo xamante ne dañuy jàppale maanaam dañuy complementaire maanaam euh, faydul hubbi wala hayamaan moo gën a maanaam moo gën a transversal maanaam dafa wax ci structure maanaam voilà yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran mais moo gën a yaatu tamit maanaam moo gën a Euh, ñàkk a bari ay détails euh, bii nag ñu tuddee ko ruuxul maani wal bayaan fi sab'ati ahrufil qur'an euh, moom moo gën a xóot moo gën a moo gën a xóot moo gën a jafee takk moo gën a jafee maanaam maanaa yi ci ne moo gën a xóot te ngir ne fi mu dugg ci alquran ci yenente bi sallallahu alayhi wa mooy mooy ne moom yenent bi sallallahu alayhi euh, moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alquran yamul ci nekk jëmmi alquran waa mooy mais alquran xatta bi ñuy jàng en fait du lenn lu dul ay feeñu waayam moom sallallahu alayhi wasallam euh, xeetu firi la tamit ci aaya ci saar ci hadis boobu nga xam ne mu mutawaatir la bokk na ci exemple yi ñuy joxe ci xadis mu xadis mutawaatir mooy loo xam te ne mbooloo mu bari dañ koo soloo ci mbooloo mu baree baree bari ñoo ñu soloo ko ci mbooloo mu bari comme léegi ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, xadis boobu dafa ne unzila al quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu dañoo wàcce alquran ci juróom-ñaari xaraf alquran dañ ko wàcce ci juróom-ñaari xaraf kon nag nangeen ci jàng li ci yomb li ci jàppandi ci comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wax ci suuratul muzammil faqra'u ma tayassara min al-qur'aan jàng leen lu jàppandi ci al-qur'aan euh, moo tax jullit bi insha allahu taala ci biir waxtaan bi daañ ci gis euh, ni nga xamante ne loolu déjà maanaam mooy maraati bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi alquran feeñoo Euh, mais dinañ ci gis incha allah taala tamit li nga xamante ne moom moo aju ci euh, ñi nga xam ne dañu nekk ay niti alquran mooy ahlul quran euh, ahlul quran ay façon nit lañ ñoo xamante ne ñoom seen bët teguñu ko ci kenn kudul jëmmi alquran sallallahu alayhi wa sallam moo tax dañoo dem ba jeex ci jëmmi alquran jooju sallallahu alayhi wasallam moo tax ñoom ci seen jëmmi bopp seen lépp alquran la te mu dëppoo ak bi nekk ci sunan ibn Maaja rahimahullah si bu xadis sayyidina Anas radiyallahu ta'ala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna lillahi fil ardi ahluna yàlla am na ci waa ci kaw suuf am na ci ñoo xam ne waa këram lañ njabootam lañ ñooñam lañ ñu ne ko man hum ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñooy ñan yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne ahlul qur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu alqur'an ñi nga xam ne ñoom ñooy waa alqur'an ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu yàlla te ñooñu ñooy ñi yàlla jagleel boppam maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo am exclusivité ci yàlla ci borom ci boppam sallallahu subhaanahu Euh, ñoom ñoo am exclusivité exclusivité ci moom subhaanahu wa te loolu euh, bu boobaa sikk nekkul ci ne yamut rekk ci ki nga xamante ne xëy na da koy jàng ak làmminam kese mais jàng ak làmmin bi benn partie la ci mais partie bu am solo la tamit ci loolu waaye jëmmi alquran nekk jë maanaam mooy nit ki ci boppam dem ba nekk moom ci boppam alxuraan loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci biir euh, buñ jugee ci loolu dinañu wax ci beneen façon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu incarné juróom-ñaari xaraf yooyu nga xamante ne ci lañu wàccee alxuraan te xaqiqatan xasida euh, bi yëpp ci loolu lay firi euh, nekkul ci leneen ci loolu rek lay firi mooy xadis boobu juróom-ñaari alxuraan yi ñu wàccee juróom-ñaari xaraf yi nga xam ne ci lañu wàccee alxuraan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam ak euh, ni nga xamante ne noonu la taxawee ci li ñu tuddee dañ koy alxuruful muqatta dañ koy alxuruful euh, al fawaatix fawaatix al fawaatix al fawaatix suwar suwar al qur'an dañ koy wax alxuruful nuuraani maanaam xaraf yi nga xam ne dañ koo dog doge dañ koy wax tamit xaraf yi nga xamante ne ñoom ñooy xaraf euh, yi nga xam ne ñoo ubbi saari alquran yi dañ ko wax tamit xaraf yi nga xamante ne ñoom ñooy fawaatihu suur kii ñooy xarufu nuuraan yi xarafu leer yi euh, ngir ay maanaa yu ñu yor ñoom ñëpp mais lépp di dellu ci alquran te lépp lu nekk yooyu di taxaw jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqatan euh, yooyu comme niñ koy leeralee ci biir dafa ëpp xelu doomu aadama et que mooy géej yi nga xamante ne euh, waa ahlul quran walla kibaaru awliya ponkali nitu yàlla yu mag yee mag a mag a mag euh, ci géej yooyu la ñuy ne et que plus maanaam dañuy gën di attaché wu dañuy gën di takkoo ak xaraf yooyu comme li Seydina Abubakar wax radiyallahu anhu ne secret la bu yàlla teg diggante moom ak ñi nga xamante ne ñooy soppeem yi pour ñoom ñuy waxtaan te kenn du comprendre lu ñuy wax waaw mooy voilà xaraf yooyu donc euh, yooyu tamit daañ ci ñëw insha allahu taala ak xaraf yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam représenté woo maanaam alquran li tax buñ koy jàng mu am xeetu njàngin yu wuute xeetu njàngin yu wuute ngir ni mu taxawee ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu ci nekk bu yenente bi sallallahu alayhi ci moom lay génnee maanaam mu nekk sujet kon bu xóota xóot euh, nekk sujet bu yaatu euh, xëy na du du doon ab sara du duñ ko leeral yenn leeral yu bari yi mais dañu jàpp ne occasion la ci weeru koor bi ñu waxtaanee ci alquran waaye ñu waxtaanee ci dimension boobu noonu te yenent bi sallallahu alayhi mooy lépp te mënu ko tàqale ak alquran moom mooy jëmmi alquran. wa sayyidat Aisha radiyallahu anha moo tax waxam jooju mu wax euh, ci xadis bu siiw boobu na kaana xuluquhul qur'an yenent bi sallallahu alayhi maanaam moom li nga xam ne moom mooy jëmmi jikko yi mu amee woon mooy nature intrinsèque amoon moo nekk alquran maanaam bu ñuy définir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënee fu koo définir lu gën nga ni moom mooy alquran euh, xasida bi benn xaaj la wala luy leeral la benn wàll ci bu ñu indi woon ci xasida bu tuddoon jawaahiru xaqaa'iqu daqiqa fii tajallil yaaqutatul mutaxaqiqa sallallahu alayhi wa sallam bu tudd boo xamante ne ñu ngi ci doon wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam markazul fahmi taali sab'al mathani qiblatal hadrati hmm? markazul fahmi taali sab'al qur'anuna fa kullu kalamin wa fi'aalin lakum hudal kubara yow yenent bi sallallahu alayhi wa yow mi nga xam ne yow yaay centre yaay markaz markaz mooy centre boo euh, mboolem xeeti compréhension yi voilà yow mi nga xam ne yaa doon jàng juróom-ñaari alquran yi nga xam ne dañ koo baamu juróom-ñaari xaraf yooyu mooy sab'ul mathani comme li alquran wax wa laqad aataynaaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim yow de wallahi jox nañ la juróom ñaar yi nga xamante ne ci baamu lay te tagge ak alquran bu mag bi maanaam nga xam ne jëm benn mbir mi la euh, moo tax alquran am ñaari tur alquran ak furqaan insha allahu taala dinañ ci ñëw yow mi nga xam ne yaay qiblatal xadrati bi duun iftiraa yi xadara yàlla bi yow yaa fay xibla bi xibla ba ñuy jublu ci lu amul dara loo xamante ne lu ñu sos la moo tax nag anta qur'anuna yow yaay suñu alquran sallallahu alayhi wasallam fa kullu kalaamin wa fi'aalin lakum hudal kubara bépp tukkee ci yow sallallahu alayhi loolu mooy jëmmi njubu ñi nga xam ne ñooy ponkalu nit yàlla yu mag ak euh, ci xasida boobu ba tey ñu ngi doon anta mihraabu haa'ihi wa kitaabul mujma'ul mutlaqu bi kulli wafaal yow yaay sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy sanctuaire bi nga xam ne euh, moo tëju carrément hermétique tëju completement nga xam ne yaa yaag yàlla rek yéen a fa ne woon nga nekk boroom bi subhaanahu wa ta'ala di ko jaamu yaay jëmmi mihrab bi tamit te yow yaay téere bi nga xam ne al mujmi' kitaabul mujmi' téere bi nga xamante ne moo dajale lépp waaye al mutlaq bi nga xamante ne daf dañ dafa nekk lu jooyu maanaam dafa absolu waaw Hmm? wa kitaabul mujma' al mutlaq anta mihrab ha'ihi wa kitaabul mujma' al mutlaq fàttanaa léegi waxam ko léegi waaye fàttanaa ko ala ah, bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, maanaam bu ñu xoolee daanaka bayit yooyu moom la ñuy dellu ci gën koo yaatal ci xasida bi xasida bi nuunu yo la nuunu yo nag mooy loo xamante ne nuun lay jeexe euh, ndax xam ngeen ne xaruful muqatta yi mooy yi ñuy wax al fawatihu fawatihu suwar al qur'an yi xaraf yooyu yëpp al qur'an bi mu leen di ubbi téere yi bi mu ci mujjee ubbi te mooy bi mbir yi mooy noonu moo tax mu ne nuun mu waatee ni boo xoolee mboolem yeneen xaraf yi da ngay gis tout le temps baatu alkitab ak alquran da ciy ñëw xaamim wal kitaabul mubin alif lam mim zalikal kitab ah mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba pare nazzala alaykal kitab et cetera yépp day am kitab taasin mim tilka ayatul kitabil mubin ak taasin tilka ayatul qur'an mubin ah voilà mais nuun yaasiin wal qur'aanil hakiim gis nga alquran tudd na alquran foofu tamit soo day wax alkitab wala mu wax alquran dina wax daal luy tegtale voilà alif lam mim sad nazzala alayka alkitab kon da gis ne yépp day wax téere yàlla bi maanaam effectivement xaraf yooyu ñoom ñooy quintessence u téere bi alquran mais nuun moom moo lay mujj moom la leen tëje ndax xam ngeen ni nuun ni mu ubbeekoo noonu maanaam mooy mbooleem xam-xam yi am am yi alal yi trésor yi yépp gis ngeen noonu ni mu ubbeekoo noonu lépp noonu lay déverser woo gis nga toq boobu mooy ni muy déverser woo ci moom comme encrier bi ak xalima bi moo demal wal qalami wa ma yasturun noonu daal ne waat naa ci xalima bi te mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak wa ma yasturuun ak li ñuy bind mooy univers bi yëpp lii existé moo tax alxuraan ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alkitaabul mais loolu daañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala xasida bi nekk nuuni ya ngir maanaam boobu nga alquran ci jëmmi boppam ak furqaan al furqaan ñaar yooyu nuun lañ jeexee alif bi koy jiitu tamit tout le temps parce que al quraan al furqaan voilà jiitu ko ndax alif bi nga xamante ne tam moom moo tàmbali lépp ba pare alif euh, maanaam alif moom mooy cosaanu mbir yi mu nekk téeméeri bayit cent cent vers la vers bu ne parce que vers bu nekk nag am na maanaam bu bees bu ci bu ci ñëw maanaam vers yi amul benn vers bu ñëw ba pare amul maanaa bu bees bu ci ñëw maanaam répétition amu ci lépp euh, dafa compact et que euh, amul tamit benn vers bu nuroog moroomam ni mu jeexee amul yépp ñoo nuroo niñ jeexe yépp yépp yépp baat baat bu wuuteeg moroomam la la jeexe Euh, téeméeri vers yi mu nekk junju tamit ci xaaf bi nga xam ne moo tàmbale alquran xaaf wal qur'anil majid waat naa ci alquran bay boroomu tabek teranga gu mag gi euh, ndax alquran moo tax xaaf moo ko symboliser xaraf boobu te daañ ko daañ ko junj ci biir insha allahu taala te daañ ko leeral euh, moo tax euh, ba pare euh, mu junj tamit matuk yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëmmam maanaam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëmmu nit la yor jëmmu doomu aad maanaam jëmmu doomu aadama la yor aadam yi la d'ailleurs bokk na ci benn ci xaraf yi mooy aadam yëpp le fait mu nekk nit mu nekk doomu aadama sallallahu alayhi wa sallam euh, mais bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni Muhammad soo ko jëlee 92 la bon ci ñi ci bu ñuy xool adadu nafsi bi maanaam mooy poids mystique bi valeur numérique bi mooy 92 la miim 40 la xaa 8 la miim di 40 daal bi di 4 muy 92 sauf que nit jëmmam bi boo xoolee comme bopp bi ak ndigg li wala bopp loxo yi dënd bi walla dënd bi ak ndigg li ak tànk bi yépp mu yor forme boobu mu xam mat moo tax sax nit gën a tedd ci mboolem lu yàlla bind insha allah taala tamit daan ci ñëw ci biir buñ ci yegsee daañ ko gën a leeral euh, bi nit melee noonu euh, yenent bi sallallahu alayhi maanaam comme moom moo taxawee jëmmu nit ku mat ki al insaanul kaamil xaqiiqatan euh, al quraan nit la maanaam yenent bi sallallahu alayhi mooy al quraan et que al quraan daf fee nekk maanaam dafa jëmmal jëm yenente bi sallallahu alayhi ak maanaam que bi nga xamante ne euh, yenente bi sallallahu bi mu nekkee nit xam ngeen ni miim bi bu nekkee nii mu bàyyi xaa bi ak ndigg mais loolu boo ko xoolee noonu benn xaa ngay gis mais loxo bi nga gis mu am ñaari loxo borom bi ni mu bindee doomu aadama noonu mu am ñaari loxo yooyu mu séparé wu nii maanaam day indiquer ne am na beneen xaa bu bindutoon ci bi ñuy bind Muhammad te xaa boobu la te quatre-vingt-douze bi soo ci yokkee huit bi muy cent muy matu muy xaaf mu dellu soit ci jëmmi alquran yonent bi sallallahu alayhi c'est parce que yonent bi sallallahu alayhi ni mu mel ci zahir xaqiqaam maanaam ruuxam bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala bind ci cosaan amal ko te muy cosaanu lépp jëmm ji noonu la mel te univers bi existence bi yépp jëmmam jooju la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, lii dañ ko wax ci en gis d'introduction ngir mais ñu comprendre que ni maanaa bi ñu bëgg indi ay maanaa la yoo xamante ne euh, approche bi mën na yomb comme mën na jafe approche bi mën na yomb comme mën na jafe euh, mais ñu comprendre que ni li nga xamante ne moom moo ñu tax jóg mooy leeral ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne buñ ci paree. dinañ gis ni man daal ndekete man daal bu ma toppee yenente bi sallallahu alayhi wasallam topp naa li yàlla bëgg bu ma toppee alquran maa ngi ci li yenente bi sallallahu alayhi maa ngi ci jëm yenente bi saasam loolu et euh, wàll yi ñuy wax ñu gis ne amuñu lu ëpp alquran ak sunna et loolu mooy mbir mi mbir mi mbir mi loolu la te euh, nitu yàlla yu mag yi seen xam-xam yi leen yàlla beral en fait du leneen lu dul alquran ak sunna moom la leen yàlla beral alquran ak sunna euh, et que lu ko nit gën a jàpp mi ngi gën a jàpp maanaam mi ngi gën a sori ci jëm yenent bi sallallahu alayhi di gën a jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, am na ay salaatu ala nabi yuñ ko ubbee yoo xamante ne benn bu ci nekk day junj xarafi euh, tuur bi ak yu ñu ko tëjee mais yooyu daañ ci ñëw bu ñu paree insha allahu taala bu ñu ko waxtu wi mayee voilà euh, am na nag ci jeexital gi tatimma euh, boo xamante ne dañ ko euh, maanaam mooy mottali luñ lu koy mottali mooy tatimatun fii tilaawatil qur'aani wasalaatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy lu ñu ko mottalee ci di jàng alquran maanaam di xiirtal nit ñi ci ñuy jàng alquran ak di julli ci jëmmi alquran boobu mooy sallallahu alayhi wa maanaam di xiirtal nit ñi ci loolu. loolu lañu ñu def loolu euh, lañ ko mottalee def ko muy quatorze bayit fukki bayit ak ñeent ngir mbir yu bari bu njëkk bi moom mooy euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy taaha bi nga xamante ne ci moom lañu wàcce alquran comme ni mu ko waxee taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa sallallahu alayhi wasallam euh, ñaareel bi ci des mooy ne cent yi boo ko boolee quatorze bi muy cent quatorze te mooy nombre saari alquran yi tamit euh, beneen bi ci des mooy euh, turu yàlla bu mag bi dañ koy tuddee al ismul jaami' mooy allah maanaam tur bi nga xam ne moo dajale yeneen tur yépp allah mooy ismul jaami' dafa dajale te jaami' mooy 114 tamit te jaami' euh, dafa taxaw taxawaayu ñeenti malaaka yi nga xam ne ñooy yu mag yi nga xam ne xaqiqatan borom bi subhaanahu wa ñoom la def ñu yilif mboolem malaaka yi te lépp luy daw ci existence bi borom bi subhaanahu wa taala lim ko tàggatale malaaka yi nekk ci ron boobu yépp ñoom ñoo leen yilif muy jiim bi muy Seydina Jibril alayhi salaam alif bi muy Seydina Israfil miim bi muy Seydina Mikaayil ayn bi di Seydina Azraayil alayhi salaam euh, xaqiqatan te ñooñu ñépp dañoo génnee ci leeru yenent bi sallallahu alayhi maam ci njëkk njëkk a génnee ci leeru yenent bi lañ bokk sallallahu alayhi ñoom ak yeneen ñeenti xulafaa ur rashiduna yi saxaaba yi radiyallahu ñu nekk juróom-ñett te dina am fuñ koy junj ci ci biir xasida bi insha allahu taala mu ne kon bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله الحميد maani ah li ñu fàtte woon bi métrique bi xam nga way comme léegi sax la tubaab bi yi di def rim yu tudd rime yu libre mais loolu en tout cas ñun ci suñu gis-gis bu gàtt donte duñu ay poète sax ndax poète yaa ngi toog ñoom ah, mais euh, loolu dañoo gis ne dégradation la ci aar aar bi ci aaru voilà mais way dëgg day am rime day am métrique bu dal métrique voilà maanaam baxru maanaam mooy noo xamante ne bokkut ak géej nag voilà baxru mooy métrique bi maanaam mooy sooy woy dafa am nu muy tëggee ah bu muy jël rythme boobu mooy baxru baxru bi nag kaamil la euh, daanaka duñu jarul ñuy laaj bu tax comme ni nga xam ne noonu laa ko waxee woon fële ci lañ ko wax ci matxu anqa bi axtaaru baxral kaamili li kamaalihi fii madhi ko akmalil kumala'i voilà dama tànnoon baxru kaamil bi ngir mat gi mu mat ci tagg ki nga xam ne mooy sama sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moo xam ne mooy ki gën a mat ci ñi mat voilà radiyallahu anhu boobu euh, fii tamit moom lañ ko bëgg bokk na ci beneen mbir bu ñu war a spécifier euh, xëy na jaru ko woon mais amaan na mu am njariñ mooy xasida bi biñ ko bëggee biñ ko nammee taalif ak léegi def na at ak genn walla euh, mais yàlla dogal na defuñu ko yàlla ci nammam ci namm nammam ak sañ-sañam mu def ne defuñu ko ngir xekk ma boo xam ne moom moo ko xam euh, ci semaine bi maanaam bi ñu génn ñu namm bind beneen xasida mais ci yenent bi ba tey sallallahu alayhi wasallam mais boobu liñ bëggoon mu nekk liñ conductrice bi wala ligne conducteur bi mooy mu nekk d'abord loo xam ne day melale jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ni mu mel maanaam bët yi nii la mel xar kanam gi nii la mel karaw yi nii la mel tànk yi nii la mel loxo yi nii la mel dënn bi nii la mel maanaam ni mu mel ci jëmmam mais ak jëmm jooju nan la euh, lëkkaloowee ak jikkoom yi nan la lëkkaloowee ak jikkoom yi waaye tamit jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na mu lëkkaloowee ak jikkoom yi naka la amee euh, lien ak ni mu nekkee ci xaqiiqatu muhammadiyya ak ni muy dimbalee kii soobu ci wàll googu maanaam Euh, xasida bu mel noonu lañ fas yéenun yéene bind mais bi ñu tàmbalee di ko bind tàmbali tàmbali bi ñu yeggee ba ci ñaar fukki yëg juróom jàpp fanweeri bayit ci lañu gis ne ndekete yàlla li mu def mooy ne du bii yu ñu bëgg a def lañ def mais ba ñu waajoon il y te defuñu ko boobu lañ def ñu yeggale ko voilà ñu yeggale ko nga mu ne alhamdulillahi alhamidi maani zal hamdi bizzaati aliyati baani subhaanahu wa bihamdihi rabbul wara wa ilahuna wa munazzilul qur'aani alhamdulillah uh, alhamdu mboolem xaaji cant yi alhamdu dëgg dëgg sant ga borom bi santoon boppam laataa muy sos mbindeef yi lillaahi aji sax la ñeel buur yàlla subhaanahu wa taala moom yàlla mi nga xam ne mooy alxamid moo tuddee boppam alxamid wa huwa alxamidul majid yàlla mooy ci santu wa huwa alxaniyul xamid mooy ci woomal ba pare santu yàlla moom mooy kooku ndax naka jekk dafa mës a sant boppam te di sant ñépp boo gisee nag sant ëpp doole lépp nag sant nag moo tax nga gis moo ëpp doole lépp amul lu sant tool lool moo tax même caaxaankat yi la nga dégg leen ñu ne dañuy sant et sant moo ëpp doole lépp wax nañ dëgg de sauf que li ñu ci namm moo baaxul maanaam lañ namm ci wax ji moo jubut maanaam ndax ñoom dañoo jàpp ne kon du jar may julli du jar may woor du jar may def lii parce que damaa ngi sant alors que non julli gi woor gi ak yu yëpp ci biir sant gi la bokk maanaam ay feeñuwaay la ci feeñuwaayu cant ay manifestation la ci manifestation wu cant borom bi subhaanahu wa laataa dara xew dafa sant boppam sant goo xamante ne euh, mboole mbir yi ci la ne maani maanaay zal hamdi cant nag moom la ñuy moom mi nga xam ne da koo sante bi zaatil aliyati ci bi zaati ci nekk nekk al aliyati ga kawe ga nga xam te ne dafa sut lépp booba dara yàlla rek am mu sant boppam sant goo xamante ne amul dara lu ko jiitu te cant gi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem mboolem maanaa yi mboolem melo yàlla yi ak turam yi ci cant googu lañ ballee xatta ismullahil azam tur yàlla bu mag bi sax ci la ballee alquran ci tur ci sant googu la ballee moo tax secret cant googu moo yenent bi sallallahu ci la ñëw lu tax alquran nekk jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo comprendre maanaam bi ñu la moo tax lii baa ni dafa leer nañ bokk na ci euh, beneen mbir boo xam ne yàlla moo ko def mu nekk tawfiqun ilahi max maanaam mu nekk loo xam ne yàlla moo ko dëppale noonu ci namm nammam kese mooy bayit bi mu njëkk bi bu njëkk bi ci xasida bayit bi bu njëkk bi baat bi mu jeexe dafa am ay spécifique cité bu njëkk bi moom mooy am na baa am na nuun am na alif bi nga xamante ne mooy barsax bi moo dox ci diggante bi maanaam baa mi te baa moom la lépp tàmbalee moo tax fa moo tax alxuraan bi nga xam ne moo ëmb àddu univers yépp tàmbalee baa mooy baa ah, alif bi na baa ak alif en fait ah, alif bu bu dul woon baa bi alif bi du feeñ mais mais ci bismillah moo tax kenn du tudd kenn du bind alif bi ci bismillah xam nga arab bu doon bind bismillahi bismi comme iqra bismi rabbika dañuy bind baa bind alif loo nga bind siin ñun mais bismillahir rahmanir rahim amul alif te baa boobu noonu nekk ci bismillahir rahmanir rahim moom mooy li mottali mbir mi xam ngeen ni weer yeneen ci bi saa salaam mooy weer wu mat bi xaraf yi vingt-huit lañ mais yeneen ci bi saa salaam nee na vingt-neuf la biñu gaa yi yi radiyallahu anhum ne leen xaraf yi arab yi yéen ñaata ngeen ko jàppee ñu ne ko vingt-huit la yent bi loolu vingt-huit la saa salaam ne leen déedéet vingt-neuf la ñu ne ko ah ñu ne vingt-huit lañ xamoon xanaa kon lamalif bi nga ci boole mu ne leen waaw moo tax lamalif boobu mooy vingt-neuvième bi laam ak alif boobu daañu ci ñëw mais yeneen bi sallallahu le fait que laam ak alif existe parce que en euh, ci ñëw euh, euh, mais am na trentième xaraf mooy baa bi nekk ci bismillahir rahmanir rahim amul beneen baa bu ñuy bindee noonu amul beneen lettre bu ko nuru ci arab amul ci alquran kese la xaraf boobu existé existé wul feneen mooy mooy baabu ro bu njool boobu existé wul feneen fu dul ci alxuraan moo mottali trentième bi te yeneen ci bi saa salaam mooy weer wi te àdduna ba àdduna yépp weer rek la weer la buy ñëwaat mooy yeneen ci bi saa salaam mooy manifesté waat ci trente jour yi alxuraan mooy manifesté wu à travers yeneen ci bi saa salaam ci trente jours yi manazil yi di wàcc daañ ci ñëwaat ci xamar weer wi voilà ni muy defee 30 yi cycle boobu et baa bi mooy mottali lépp moo ko mottali te ci la existence bi amee nga gis euh, point boobu nekk ci suufu baa bi tomb boobu ci la mooy mooy tomb bi nga xamante ne amul volume bu précis mais densité bi mu am dafa infini moo tax mu ne vëf bi mu ne vëf ubbeeku àdduna bi yëpp ci la amee àdduna bi ci la exister moo tax alxuraan mooy lépp àdduna bi mu commencé am affaire bi ubbeeku saa su nekk day gën di yaatu comme ni alxuraan wax wal was-samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusi'uun asamaan si ñoo ko tabax ci doole kàttan gu mat sëkk te ñu ngi nii saa su nekk dañ koy yaatal mooy univers bi univers bi lay wax saa su nekk dafa nekk en en pleine expansion perpétuellement mais euh, expansion boobu moo am en fait lan la mooy tomb bi ci baa bi rek moo nekk di ubbeeku di yaatu di manifesté wu. te comme mbir mu nekk turu yàlla ak melo yàlla la moom moo ko amal particule bu ne donc day gën di ubbeeku rek tout le temps ay tur yàlla ak melo yàlla ñu ngi feeñ ndax àdduna bi tout le temps day gën di yaatu mais li yéeme ci mbir mi mooy ne loolu du dara lu dul jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam alquran la maanaam kon moo tax alquran loolu moom moo tax alquran pat gis nga foo téye ubbee tiirib alquran foo ko ubbee jàng ko maanaam bokkut ak alquran bi nga ubbi woon démb bokkut ak bi nga ubbi woon sànq te boo ko ubbi waatee suba du bokk ak alxuraan bi nga ubbi woon suba tout le temps day gën di yaatu tout le temps alxuraan day renouvelé wu du du même bi parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit du nekk tout le temps même bi moo tax nit ki du nekk même moo tax buñ naan way bon xam nga diine ji fokk ñu beesalaat ko faut que ñu rénover ki nu mu tudd am na nu ko gaa yi di waxee nañu yeesalaat diini ji daal maanaam nañ ko dëppoo leen jamono moderniser ko nañ ko nii mais loolu ñàkk xam dëgg la ah, loolu benn la beneen bi ci des mooy ah, ndax xam ngeen baalu ci la biir bi tàmbalee nuun bi ci la lépp jeexe gis ngeen di alxuraan wax nañ la ko xaraf yooyu noonu nuun la jeexe xaraf yi yàlla di ubbee saar yi alif lam mim na et cetera ba muy jeex saar bi mujjee mooy sóortu Nuun wal qalami wa maa euh, alif bi moom mooy barsax bi mooy lu dox ci diggante ñaari te mooy manifestation àdduna bi loolu benn la mbir bu ci nekk boo xamante ne mais pare nañu maanaam biñ leen xasida ba pare ba kii doog a gis ne e lii lii bayit bu njëkk bi lii la jeexe voilà euh, beneen bi ci des mooy baani bi mu jeexee noonu 53 la baa alif ak noonu 53 la te 53 mooy Ahmad muy tur bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne lépp ci moom la tàmbale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xaamidu tamit mooy xamaat Hamidou Hamad Ahmad yépp 53 la subhaanahu wa bihamdihi rabbul wara wa ilaahuna wa munazzilul qur'ani maanaam dafa leer nañ moo tax euh, baani mooy dafa leer nañ maanaam sant gi ci la feeñe leer maanaam sant gi ñu sant borom subhaanahu wa mooy sant ga feeñ tax lépp feeñ maanaa yépp nekk ci biir mooy sant gi yàlla santoon boppam moo tax subhaanahu tudd la mag sell ngam gàcce nga laamaa moom maanaam mooy ñu koy tudd di ko màggal di seede tey dëggal tey wéral ne amul benn wàññeeku bu am ci moom mboolem xeetu wàññeeku yi dañ na ci sori bi xam wa bihamdihi gu ànd ak cant googu moo tax alxuraan di leen boole tout le temps sab subhaanahu wa bihamdihi ah waaw fa sabbih bihamdihi wala yusabbihuna bihamdihi ah et cetera waaw fa sabbih bihamdi rabbika tout le temps bu leen di boole subhaanahu wa bihamdihi parce que euh, soo leen boolee gis nga euh, maanaam dafa ëmb lépp sàbbaal boobu mooy parce que sàbbaal gi mooy day tekki tamit sàbbaaxaat dinañ ko gis mooy féey fii ci mboolem tur yàlla yeeg meloom yi am di ko xant rabbul wara moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi wa ilahuna mooy ki nga xam ne mooy mooy yàlla sunu mooy ki nga xam ne moom dong moo yelloo ñu jaabu ko moom yàlla ñu ngi koy moom ñu ngi koy sant wa munazzilu moom yàlla mooy ki nga xamante ne mooy aji wàcce alquran alquran moo ñu wàcceel alquran bii ñu di ko jàng moo tax xéewal gu gën a rëy gi ñu am mooy la fait que téere yàlla bii alquran nekk ci suñu loxo ñun mën ko téye di ko jàng di ko gis mu nekk ci suñu biir di ñu mën a gindi loolu mooy xéewal gi gën a rëy dégg nga summa topp nag ab asalaatu julli alal axi bi yàlla nekk ci càppaaculi bu màgg ba mooy nga xam ne kenn kefe la ndax ahid maanaam forme la ci maanaam bu baalaxa la ci ahad maanaam mooy dafa wiiti wiiti wiit ba xam te ne kenn du ko tëkkoo kenn du ko boole kenn moom rek a nekkoon nag wa ay te moom mooy nekki nekku jëmmi zaatillaahi nekk nekku yàlla maanaam ngir lan euh, wax nañ la ko sànq li tax ñu tudd ko xam nga tekkiwul ne yeneen bi saa sànq ci boppam mooy yàlla ndax bu doon yàlla dañ ko jàmm mais li muy tekki mooy euh, maanaa yi ñu fi wax yëpp yeneen borom subhaanahu wa ta'aala ba santee boppam moom la amal maanaam sëkkërewu cant gi bi mu ko manifesté jëmm yenent bi la génnee xaqatul Muhammad yee la génne sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax yenn saa salama turam yi bi gi gën màgg nekk Ahmad ak Muhammad te yépp ñu ngi ballee comme racine bi ñu am mooy xam hamd cant googu noonu Ahmada moom mooy Ahmad mooy ki nga xamante ne mooy Ahmadul Hamidina nekk Ahmadul Mahmudina mooy ki gën a sant ci ñi ñu sant mooy ki ki ki nga xamante ne moom la ah ki ñu euh, moom mooy ki gën a sant yàlla ci mboolem ñi ko sant tamit sallallahu alayhi wasallam sayyidul akwaani moom mi nga xam ne moom mooy sangu mboolem kawnu yi kawnu mooy mooy mooy mooy mooy monde cosmos kaw mooy yépp nag lépp lu am exister rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sa sang ñu ngi julli ci sang boobu waaye warida ngërëmal alqadimi ki jiitu ko maanaam mooy yàlla nga xam te ne amul fu mu tàmbalee ngir ne alquran amul fu mu tàmbalee te daan ci ñëw yàlla jiitu yeneen yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam ba mu amee moom euh, ci xaqiiqam saxaabaam yi radiyallahu anhum dañoo mës a bokk ci moom naka jekk ci lu jiitu ngërëmal yàlla mi nga xam ne nag mooy ko jiitu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum kenn du leen bëgg lu dul ku baax mais képp ku am benn la benn xaar ma yàlla ak ñoom wala mu am lenn xeetu soxor wala iñaan wala bañeel jëme ko ci ñoom mooy ne kooku loolu mooy jëmmi ne nit ki dafa alku maanaam preuve bi gën a évident bi wane ni nit ki alku na mooy mu am dara lu muy xalaat ci lu ñaaw ci sahaaba yi radiyallahu anhum mooy da mooy dalil bi gën a màgg te xam nga ñu ñu bari bu ñuy wax alku nit ki dafa alku wala yooyu li ñuy li muy tekki mooy xëy na daa feebar feebar yu metti ba pare nekk ci ñàkk gu tar ak xeet yu mel noonu ñu naan waa ji daa alku fekk du loolu am ah. alkane bi gën a mag bokk mooy nit ki juyoo ak alquran ak sunna mooy alkane gi gën a mag nit ki juyoo juyoo ak alquran ak sunna saxaaba yi nag radiyallahu anhum ñi nga xam ne ñoo incarné alquran ak sunna moo tax ñoom ñoo ñu ko toxalal moo tax yàlla tànn leen indi leen ci jamono ji muy feeñal seen sang boobu sallallahu alayhi wasallam kullihim ñoom ñépp yàlla na ngërëmal yàlla nekk ñoom wal aali ak ñoñam yi waa kër yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ña fa am ñaari xeet dafa am ñoñam yi nga xam ne deretam lañ ñooñu borom ngëneel yu rëy lañ ngir deret bokk bi ñu bokk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais daf ci am ñoo xamante ne dañoo bokk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ca mu nekkee ci haqqatul muhammadiyya ñooñu nag ñoo gën a màgg ala kulli xaalin ñooñu nga xam ne warisu dañoo doon azima sha'ni aji rëy ji mbir mi ki nga xam ne moo rëy mbir sallallahu alayhi man moom yenent bi nga xam ne ñoom la doon sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne sa jagleel nañ ko bil qur'aan ci alqur'aan bal li fi nekk boo bàyyil boobu wax jàllaa moom moo feeñee bi ci alqur'aan moom moo taxaw feeñee alqur'aan mooy muy bayit ba ñu waxoon ci jawaan xaqaaq daqa anta qur'aanuna wa kullu kalaamin wa fi'aalin lakum hudal kubara yow yaay suñu alqur'aan yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax sa mboolem jëf yi ak sa mboolem wax yi mooy njubal mboolem ponkali wali yu mat yi moo tax boo bëggee xàmmee wàllu yu mag yi yi nga xam ne amuñu signe mandarga bu apparent amuñu ko euh, pas pas ñëpp mais ñi gën a mag amuñu mandarga bu apparent parce que dañuy mel comme awaam yi dañuy xaw a nuroog awaam du ñu ràññee ko ci ay xeetu yu bari yi nga xam ne moom la nit ñi jàppee wilaaya duñ ràññee ko loolu duñ ko ràññee ko mais màndarga bi nga xamante ne moom lañuy am mooy lan mooy ni ñuy mooy takkoo gi ñuy takkoo te du ñu takkalikoo ak alquran ak sunna voilà loolu mooy benn dañuy bëgg te yàlla tax dañuy bañ te yàlla tax dañuy kontaan te yàlla tax mais dañuy mer te yàlla tax lii mooy seen mandarga bu amee beneen signe bu muy feeñee nag ci seen euh, ci soo soo waxtaanee ñoom wala yooyu mooy lu attachement bi ñu am ci xaraf yi ma tuddoon léegi ak xam gi ñu ko xam ak géeju gi ñuy géeju ci maanaa yi nga xam ne moom la xaraf yooyu am làmboo parce que loolu maanaam il faut que nga bokk ci kabaa'iral mais ci mais kibaarul afraad yi mais afraadul afraad yi pour mën ko pour mën ci am loolu loolu tax nga gis Cheikh Ahmad ibn Mubarak rahimahullah ne man bi ma gisee Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu bi ñu waxtaanee bi ma ko laajee ci xuruf yooyu mu kuma mu mu gis ni am na ci xam-xam ci laa xam ne ki nekk sama kanam mii kii ci ñi nga xamante ne la ñi yàlla tànnal boppam ñu bokk ci ñi gën a jag ñi gën a particulier ci wàllu yi la bokk moom moo feeñee kon alquran bi ki yaani yi ci jëmmam ci nekkam moom waaye daf koo njëkk a feeñee nuuran mu nekk leer wax wa qabla zamani ci lu jiitu jamono di am maanaam est ce que xam ngeen ni loolu foo ñu xam ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy feeñ am jamono amul maanaam néewuñu ne période sàngam la am et que jamono amoon na déedéet moom bi mu feeñee jamono amut waaye nag bi muy créé maanaam procesus bi processus wu leer bi muy mat ba nekk jëmm ju mat ni mu nekkee nii ci xaqiqatul muhammadiyya loolu dafa jël trois cent quatre-vingt-un milliards ci ay années trois cent quatre-vingt année année la kay trois cent quatre-vingt-un milliards sept cent soixante-dix millions d'années ci la jëm moom la jëm mooy processus processus boobu et bi mu amee. Euh, xaqatul muhammadiya xaqatul ahmadiya ni ñu mel mooy ahmadiya gi moo gën a moo gën a làqatu moo njëkkee que muhammadiya gi muhammadiya gi moo tax yàlla bind nit ñi maanaam mais ahmadiya gi dafa làqu mooy secret bi bu mag bi mais sauf que euh, ñoom ñaar ni ñu mel daan ci ñëw mooy comme le alxuraan di wax sourate Yaasin xam nga Yaasin mooy xolu alxuraan moo tax foofu la leeralee maanaa bi daf ne euh, daf ne wa wa mal laylu saabiqun nahaar kullun fii falakin yasbahun dégg la la ma shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wala laylu saabiqun nahaar wa kullun fii falakin yasbahun yenent bi mooy jant bi mooy jant njolooru jub bi mais mooy weer wi mu ne la nag jant bi du yelloo muy dem di dabi ji weer wi ndax weer wi mooy leer gu mat gi nga xam ne moom la yàlla amaloon mais jant bi du du ko mën a dab mooy jub gi mu ñu ware fii bi mu ñu indil wan ñu ko mooy sharia bi waaye guddi gi yenent bi sallallahu ni mu nekkee ku laqatu mooy guddi mooy obscurité totale nekk euh, mystère jiituwul bëccëg gi wala laylu wala laylu sabiqun nahar guddi gi jiituwul woon bëccëg gi mais kullum fii falakin yasbahun ñoom ñëpp ñoo bokk ci benn galaxie bu ñuy beñee maanaam xam nga bu ne altine altine dimanche ci guddi mooy guddi altine sauf que xam nga loolu lañuy ñuy wax ànd ak loolu borom bi ne déedéet mais par contre guddi gi jiituwul woon bëccëg gi guddi gi jiituwul bëccëg gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ahmadiyya gi jiituwul muhammadiyya gi xaqiqatan maanaam bu ñu naan ahmadiyya après muhammadiyya loolu pour différencier entité yi la rek mais ahmadiyya gi jiituwul woon muhammadiyya gi ñoom ñaar dañoo nekk doo maanaam comme mu ngi mel ni bitu nit ak biiram. mutajalliyan moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy aji feeñ fii hadratil qudsi ci xadara ah, gi nga xamante ne ah, dafa sori mboolem loo xamante ne waaj maanaam ak xeetu takk ak ak lu ñu lu luy takk takk la maanaam sellate dayet sellate ci la am moo ndax xam ngeen yàlla moo tax Cheikh Ahmed yàlla radiyallahu anhu ne baatu al quddus tur boobu tur yàlla ci la yàlla bindee lépp ndax quddus mooy ki nga xamante ne takkul luñ koy dindil maanaam dafa sori mboolem loo xam ne xeetu wàññeeku la mooy sanctissime hautement saint et sanctissime mooy koo xamante ne amul lu ñu koy maanaam lépp a sell ci moom te lépp a sori imperfection ci moom borom subhaanahu wa ta'aala moo tax lépp lu mu bind rek dafa parfait moo tax ngeen gis àdduna bi yépp ñëw ci ci ci façon bu parfait bi mu amee sauf que après yàlla mooy def dogal ci biir imparfait ci biir yëpp mu def lépp nag imparfait lu dul moom ngir feeñal perfection moom mais xadaratul qudsi boobu yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam daf caa ne naamaam wéet ak boroomam subhaanahu wa taala ci xadaraam moom kese allati bi nga xam ne lizaati ñeel la nekk nekkam moom mais lan la fa nekke woon bi tahmidi ci di sant yàlla wa subhaani ak di ko sabbal mooy après ngeen gis ko ci maanaam xadaraat yooyu benn bu ci nekk géej gi sirrul ilaahi moom mi nga xam ne mooy mbootu buur bi subhaanahu wa maanaam mooy secret wu buur yàlla bi yelloo ñu jaamu ko wa nuuruhu mooy leeru yàlla sallallahu moo tax bu ñu naan leeru yàlla mooy leeru yeneen bi sallallahu benn la maa ànd ak kanzihi moom mooy kanzam mooy mandax mandaxe mooy trésoram la mag almax fii bay aji làqatu xam nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kuntu kanzan maxfiyan a ah, hadith la boo xamante ne xaqiqatan ah, ah, ñi nga xam ne ñooy ulamaul isnad yi moom mustalah hadith dañ koy jam mais hadith boo xam ne comme li Sayyid Muhammad ibn wax radiyallahu anhu ci ulama u maanaam maanaam ahlul kashf ñoom gis nañ ni wax ji ci yenn bi la jóge sallallahu mooy ne kuntu kanzan maxfiyan fa aradtu an arafa wala boog fa aradtu an axluqal xalqa fa bii ya'rifuni damaa nekkoon trésor bu làqatu man yàlla waaye ma bëggoon di feeñ gis nga moo tax moo tax ma bind mbindeef yi moo tax ci man lañ may xamee maanaam muy yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi la yóbbu yabal mooy trésor boobu nga xam ne moo làqatu woon mu feeñal ko fii gaayatil ibtaani bi nga xam ne moo nekkoon ci dayok nëbbatu dafa nëbbutoo nekk biir ci biiru biir yonent bi salaa alayhi wasallam trésor yàlla boobu moom la moo tax mu génne ko moo tax bi mu génnee nag trésor yépp génn ghaybul ama moom mooy kumpag laqatu ga maanaam al ama mooy bi sallallahu alayhi mooy comme hadith sayna Abu Rizin bi radiyallahu anhu bi ko laaj mu ne dafa dañu bi nekkoon laataa mbindeef yi am mu ne fii amaani laysa fawqaha laysa fawqahu ah hawaa'un wa laysa tahtahu hawa mi ngi nekkoon ci lëndëm maanaam ci làqatu ak maanaam nëbbatu goo xam ne ci kaw amul ngelaw ci suuf amul ngelaw ci kaw dara amu ci suuf dara amu ci maanaam nëbbatu gu tar gi mu nëbbatu woon sëkk maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam la fa nëbb la fa nëbboon wa tamsi far gi far moom mooy effacement nga xamante ne amul dara lu feeñ xaqiqatan haahuutul huwiyyati boroom bi subhaanahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, yàlla na mu nekkee moom dong di kenn di lenn làqatu ci dayoog làqatu laata muy bind dara kenn mënul koo daj euh, ki nga xamante ne moom moo taxawee jëmmi la di secret wu mbir mooma mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mooy alquran maanaam mooy alquran muxtaw yi moom mooy ki làmboo ki dajale al kulliyati nuuraan yi mooy li nga xamante ne leer la man al kulliyatu mooy lépp li dajale lépp te matale lépp ba pare nekk ko jug leer lépp loo gis leer maanaam mooy lépp lu am rek ndax lépp lu am dafa jóge ci lëndëm ñëw ci leer ki ko dajale nag nga xamante ne mooy entité totalisante bi dajale ko matale ko kooku mooy jëmuyante bi sallallahu alayhi te mooy alquran moo tax alquran bii ñuy jàng lépp ngi ci biir amul dara lu ci nekkul loolu moom moo tax. Euh, am na ci sax ñoo xamante ne dañuy dem ba même seen événement yi xew ci seeni mbir vie courante dañ koy ñoom ci alxuraan lañ koy déduire ngir ne alxuraan lépp ci ne lépp abdun yeneen ci bi sallallahu alayhi mooy jaam boobu nga xam ne taabada dafa jaamu yàlla wax wahdahu moom dong nag wéetoo ci jaamu yàlla wa yan di aji julli fii ayniha ci mihrab boobu ñu tuddee ayniha mooy nga xam te ne dafa làqatu occultation totale nëbbatu tëju carrément moo tax maa amul woon sama foofee xalkun beneen mbindeef saani buy ñaareel am fa moom rek dafa nekkoon bi ko borom bi amalee génne daf koo feeña ba pare ne ko na ko jaamu moom mu nekk nag di jaamu yàlla moo tax yonent bi sallam maqaamam mooy abd mooy day jaamu yàlla mooy jaam la moo tax alxuraan di ñëwut lu bari di utilise utiliser baatu abdihi ak abdullahi di wax ne jaamu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jaamu yàlla moom rek mooy jaamu yàlla réellement d'ailleurs képp ku am benn cër ci ci jaamu yàlla c'est parce que la mu feeñal ci yow moom rek nga am ci cër boobu sinon yeneen ci bi mooy jëmmi jaamu yàlla rek moo tax mooy nuurul mutalsam euh, nuurul mutalsam li muy tekki mooy euh, mooy leer bi amul couleur ba pare dajale couleur yëpp la lumière sans couleur et centrifuge mooy leer gi nga xam te ne amul couleur amul couleur ba pare dajale couleur yëpp mooy yenente bi sallallahu alayhi <coughs> non amul couleur couleur blanche couleur la amul couleur mais mooy loolu mooy mu talsam ba pare dajale lépp ci nga xamante ne mais leer dajale yëpp yooyu ñaar la dafa am bi nga xamante ne moom rek moo ko jagoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul keneen ku ci xam leneen am leneen li nga xamante ne moom la séddu yenn yeneen yii yii mu sédd ko wàllu wii yii mu sédd ñeneen ak ñeneen ak yi nga xam ne moom la sédd adduna bi univers bi ñu koy gis nii yépp ci leeram la jóge innahu moo tax moom yam ci saa salaam léegi yii yëpp boo ko xamee di nga xam ne mooy almastuur mooy ki ñu rëdd mooy wa kitaabi boobu ngay dégg ci alxuraan wa tuur wa kitaabi boobu nga xam ne moom lañu rëdd moom mu la moo tax euh, lettres yi looloo tax lettres yi existé sinon borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu nekkee moom kese ak xaqatu Muhammad ya leetre yi amuñu woon mais xaqaayiq yooyu ngir ñu feeñ dañuy feeñ à travers lettres yi moo tax alquran ñëw wàcc ba pare yor ay lettres nekk ay forme lettres ñuy liir bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin et cetera ñu koy liire mu yor ay lettres mais téere yi maanaa yi nga xam ne moom la lettre yi am mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la maanaam mooy jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak maanaa yi mu dajale moom la ñu rëdd ci alquran mu nekk ay lettre maanaam moo nekk moom lañ def maanaam mu mujj nekk làkk arab mais li tax secret bi nekk ci tax mu nekk làkk arab te nekkul beneen làkk xataa nekkul làkku malaaka yi nekkul làkku jinne yi nekkul làkku ñeneen ak ñeneen mu nekk làkku doomu aadama yi mais mu nekk làkk arab loolu daan ci ñëw insha allahu taala dégg nga euh, wal marqumu mooy ki nga xamante ne tam raqmu mooy raqmu mooy mooy nombre chiffre mooy crypti al marqum fii mooy kitaabu marqum bi Alxuraan di wax téere bu ñu crypté la ndax ay leer ay ay ay rek la dañ ko codé ak ay chiffres mooy Alxuraan mooy daal Alxuraan lépp ay chiffres la boo déchiffrer maanaam moo tax lettres yi ngay gis ci alxuraan yëpp ak xaraf yi yëpp ay chiffres ñoo la lëkkalool yoo xam ne benn bu ci nekk ay xaqaa'iq yu dul jeex ñoo ne ci ginnaaw te yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy téere boobu mooy almastuur mooy marquub aynul ayni wal aynaani mooy aynul ayni sallallahu alayhi wasallam mooy nekk nekku nekk nekk ga mooy maanaam moo feeñee lépp lu borom subhaanahu wa feeñal wala ay naa ni ñaari ayin yooyu ñu daan wax te nitu yàlla yi di ko lépp te di ko woyantoo ñaari ayinu yooyu yenente bi la sallallahu alayhi ndax lan moo dajalee ñaari jëmm yi mooy jëmm mooy nekk-nekk nitu nit ki ak yàlla le fekk que nit ki di mën a jeex tàkk ci yàlla li tax loolu mën a nekk jonction boobu mën a possible naan diw de jeex na tàkk ci yàlla jonction boobu boo gisee mën a possible yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk moo tax moom mooy jëmmi jonction boobu moo tax azim bihi est-ce que màggaayu kii sk ce que màggaayu kii sallallahu alayhi wasallam nuqtati moom mi nga maanaam yéemu naa ci màggaayu toq boobu nuqta la benn toq rek la. Euh, xam ngeen ni euh, almastur mooy mooy li nekk ci nuun wal qalam wa ma yasturuna mooy xalima ak li ñu bind yëpp moo tax mboolem li ñuy bind gis nga loolu yaa yeneen ci bi sallallahu alayhi tellement que da ko feeñal ba nga xam ne même ci mboolem mbir mi daf koo feeñal gis nga fi mu tollu tableau bi tableau bii nii. ngeen di gis lu weex li gisoo leen dara lu dul te tableau mais lépp gis maanaam tey lépp mën naa ko ci rëdd bind ko ci lépp mën naa ko bind mën naa ko ci mi ngi mel nii nag dajale mais su ko ci rëddee mu feeñ te loolu dafa feeñ ci lépp ci lépp la feeñ ki loolu lu ne mën crypte mën def na ko ci crypté yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy logiciel boobu nga xam ne ci lañ crypté lépp lépp ci lañ ko crypté mais lépp tamit ci lay feeñee di décrypté wu par tuuti tuuti lépp lu jot rek mu décrypté wu xam-xam bu jot mu décrypté wu. Euh, adduna bi lu ci jot décrypté wu commencé feeñ génn rëddu mooy nuun ak xalam moo mas mais nuun boobu toq rek la gisoo toq nuun bi gisoo nuun bu defee nii benn toq ñëw toq maanaam point boobu. moo tax yéemu naa ci màggaayu toq boobu nga xamante ne far di yetin càppaacooli la kenn kese la kenn melul ni moom mais toq boobu li muy nekk toq baxrul ihaatati mooy géej gi nga xam ne moo làmboo lépp mooy géej gi nga xam ne moom moom moom moo mooy mooy cénacle bu mag bi englobant l'océan englobant voilà mooy géej gu mat gi te matale maanaam benn toq la mooy ci cosaanam muy géej la maanaam mooy li doon mooy toq baa boobu noonu nga gis ni bi mu explosé boum ah ci la lépp am maanaam nga xamante ne benn point focal la de volume indéfini volume bi dafa indéfini mais de densité illimitée et infinie densité absolue nga xamante ne bu lu muy gën di ubbeeku li nekk ci biir di gën di ubbeeku mel ni maanaam te du jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa làqu woon jékki-jékki feeñ feeñ manifesté wu majma'un moo tax moom mooy ci dajale lépp ba pare samadaani samadaani kojug samat la samat mooy yàlla mi nga xam ne moo dafa absolu nekk lenn rek loo xamante ne amul biir amul biti ba pare yamut ci loolu mu nekk ki nga xam ne moom la ñëpp soxla te soxlawul kenn yeneen bi sallallahu alayhi nag ci kooku la la la la fiitiwu moom la far sama daani la maj moom sama daani dajale lépp daan ñëw ci boobu li muy tekki insha allahu taala ci bu ñu yegsee ci ci biir fi muy yépp moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam majma'ul bahrayni mooy ki dajale ñaari géej yi géeju sharia ak géeju xaqiqa géeju li am li mën a nekk te am ak li mën a nekk te amul mooy baa ul yi baa biñ doon wax léegi nga xam ne al yi moo làmboo lépp ni géej gu màgg googu lan la làmboo kahfa su'uni kahf mooy xuntu caverne grotte su'uni mbir yëpp mbir yëpp ay trésor lañ woon yu yàlla dencoon ci moom ci xam-xamam mais baa bi moo leen të tënkoon point boobu ci baa bi moo tax bismillahir rahmanir basmala dafa am doole loo bëgg lu nekk mu ngi ci basmala loo bëgg rek yow mën nga koo am soo gëmee dooley basmala boo gëmee doole bi xam nga boo gëmut mais soo gëmee loolu laa am naa ko doon wax ñoom ñoom ñoom ñoom sàmm keroog naan leen euh, lasaraar xam ngeen lasaraar mooy taariyaax yi bokk na ci défaut yu mag yi mu amee peut-être bi ci gën a mag mooy daf lay gëmloo ni la yeneen bi saa salaam yi mu doon jàngale naan boo ko defee danga mucc da gëbloo gëmloo ni la loolu rek doyul loolu soo ko defee gars yi bu ñu lay liggéey dañ lay dal jinne yi mën nañ laa noggatu fekk mbir mi demee wut noonu man bu ma dara dale damay xam ne man maa sàgganee ñaan yooyu mais ñaan yooyu wallaahi su ma ko defee dara du ma dal maa la ko waatal ci yàlla voilà yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la mu jàng maanaam gis nga su ma xëyoon dong di tari faatixa benn faatixa bis bu jot yéene ci euh, lan muslaay googu waatal naa la ko ci yàlla ne dara du ma dal lu tukkee ci benn mbindeef waat naa ko ci yàlla c'est que loolu mooy ñëpp nag ñun ñëpp pour noonu lañ mel maanaam damaa wax loolu rek maanaam li ma bëgg a wax mooy dañ koy gëm rek mais nag bokk na ci lasaraar li muy défaut yi mu am mooy da lay gëmloo de la ah, ah, ah, baax na fee ngaa dem ñu ñaanal la fee ngaa wuti ji ku la kii nangam alors que non clé bi clé caabi mbir yàlla tegu ko ci loxo kenn sa loxo la ko teg. sa ay loxo yow la ko teg tegu ko ci loxo kenn te yeneen ci bi sallallahu alayhi mooy trésor boobu kon nga xam ne moo ëmb mboolem euh, mbir yi bi duuni ma shay'ani ba nga xamante ne ñaari mbir amutoon maanaam mooy lan mooy ne jamono jooju maanaam mooy dañuy wax jamono jooju waaye jamono amatul woon amagul woon boobu jamono amagul woon ñaari mbir mënuñoo tàqali ko maanaam mënuñoo différencier entre nit ki ak garab gi ak fas wi ak nag wi ak weñ wi ak mënuñoo ah ak dénk bi mënuñoo différencier dara foofu noonu yépp ay mooy le monde des euh, des modes alamu shu'un adduna boobu foofu bi bi fa ñëpp nekkee amul lu wu ci lenn sauf ko ci xam-xamu yàlla ni mu ko feeñale tamit ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam lépp xamul nañ lan lay doon sauf ko amul dara lu différencier wu ak leneen jamono jooju baa boobu moo tax moo boolewul lépp mooy point boobu ñu la wax ne la ci la lépp génnee moo tax adduna bi boo ko xoolee sax lépp ci point lay tàmbalee ci point lay dellu te loo gis ay point ko moo ko composé Euh, ñeenti bayit yi xam naa bu ñu ko paree ñu ñu ñu ñu ba beneen yoon insha allah ñeenti yi euh, ñoom sëñ Abdourahman ñoom ñi de ñi di maam ñi ko móol ñoo ko def nii ngir xëy na ràññee ko ci euh, genre refrain mu nekk genre refrain mel noonu ñoo ko xonkal Euh, xëy na tamit mën nañoo jàpp ne quintessence li ñu fi wax ba léegi mi ngi ci ñeent bayit yi te mooy huwa ahmadun moom mooy ahmad sallallahu alayhi fii xëy bi yi ci kumpa ga mu nekkoon mooy mystère bu total boobu waaye wa muhammadun mooy yent mooy muhammad sallallahu alayhi ci feeñ ji mu feeñee nekk cosaanu mbindeef yi ruuxul xaqaa'iq mooy ruuxu mboolem xaqiqa yi réalité yi existé yëpp vérité yi am yëpp moom mooy esprit bi man ba'ul faydaani moom mooy balluwaayu mooy miin bi nga xam ne source bi nga xam ne mi nappe phréatique bi nga xamante ne lépp luy bëbb ci ay xeeti xéewal ci moom lay jóge sallallahu alayhi wasallam wala woote ko alkamaalu ak mat bi zahirin ci biiti wa baatin wa wa bi baatinin ak ci biir ci biti ak ci biir yëpp dafa mat sallallahu alayhi wasallam moo tax yeneen bi sallallahu lépp loo gis ci moom loo xamante ne day nurug matadi rek c'est parce que yow yaa comprendre durul mbir mi lan la mais moom dara matadiwul ci moom ci biir ak ci biti ramzul <laughs> xanaa daa xaalu <laughs> ramzul mooy junju ki nga xamante ne moom moo codifié li aadama maam aadama alayhi salaam ba tax yonent bi sallallahu alayhi nekk aadam aadam yi nit doomu aadama gën lépp doomu aadama dajale mboolem turu yàlla yi ak melo yi yàlla xamal maam aadama mboolem turam yi adlama aadama al asmaa kullaha yooyu yëpp parce que yonent bi sallallahu alayhi mooy baatin bi nga xam ne moom moo moom moo manifesté wu jëmmi maam aadama génn te maam te jëmmi nit moom mooy ki nga xam ne moo taxawee mboolem mbindeef yi moo tax nit moo gën a tedd ci li yàlla bind moo tax nit amul fenn fu muy nekk ci goxu asamaan seeg suuf si lu dul mboolem liyu nekk autour de loolu dañuy concentré wu ci moom ngir màggal ko ak réyal ko ak màggal ki mu doon ngir ne borom bi subhaanahu daf ko def mu nekk copie bu jëmmi maam aadama te maam aadama jëmmi nit bi mu am ñun suñu forme nit bi ñu am ñu ngi ko jëlee ci suñu maam aadama assalam maam aadama forme bi mu am mooy comme ñun mi ko jëlee ci ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax ruuxu yenente bi mooy univers bu mag bi moo tax ñu naan maam aadama moo tax ñu naan nit yow yaay univers bu mag bi et euh, te ko comme ni ko gisee yow yaay univers bu mag bi kon yow yaay alquran alquran mooy univers bi univers bi mooy yenente bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran alquran mooy nit moo tax yow nit doo deñ di changer moo tax saa yoo nekk ngay conformé wu ak alxuraan di ko jàng di ko yittewoo mais ngay conformé wu ak njàngaleem di conformé wu njàngale yonent bi ngay gën di nekk koo xamante ne da gën di da ngay nekk keneen doo dootoo nekk même nit ki tout le temps yaa ngi soppeeku di gën di évoluer di nekk ci yeneen sphère mais loolu pour mu mun ne il faut nga conformé wu ci alxuraan nag mooy loolu. moo tax adduna bi du deñ di évoluer di deñ di du deñ di di nekk lu yaatu di gën di sori hatta ci zahir nii rek saa yoo demee gis ne fii soppeeku na kenn ku ci nekk ci ñun fi mu toll fa nga juddoo fi mu toll boo fa ba fa nga juddoo année ba nga fa juddoo boo dee di nga gis ne am na lu fa soppeeku lu bari ba parfois sax mën nga dem ba jàpp ne fii dootu sama sama milieu bi ma juddoo volé nañ ma sama nature déedéet mbir mi demewut noonu xam nga lan la c'est que adduna moo demee noonu yàlla mooy def dara du taxaw dara du taxaw kullu yawmin huwa fi sha'nin bis bu jot yàlla mi ngi ci ay mbir maanaam mooy mi ngi feeñal ay mbir yu bees te loolu loolu mooy nit ki tamit tout le temps day évoluer moo tax nit ku gis ne toog na jamono daaw ba ren soppeekuwul avancé wul mi ngi mi ngi arrière wala taxaw na fi mu taxaw kooku vraiment loolu nekkatul maanaam dafa nekk ci contre nature maanaam évoluer tul ni mu waroon évoluer nit ki daa war di évoluer di xam ne diggante daaw ak ren soppeeku naa fi soppeeku yu baree bari évoluer naa fi changer naa fi mais ay mais ay changement yu radical laa fi laa fi laa fi réaliser évolution yu radical voilà tout le temps mais c'est que jamono ji dafa nekk jamono joo xamante ne léegi feebar yi dafa dal presque ñëpp ba nga xam ne ñëpp dañuy stagné ngir maanaam euh, ni ñu gëmloowee nit ñi loolu te alxuraan nag moom mooy jëm mooy li nga xam ne day so moo tax boo nekkee alxuraan tout le temps yaa ngi soppee di évoluer di avancer parfois nag ni ngay avancer mën nga ko bañ a yëg aussi mais yaa ngi avancer même ci sa zahir ku la gën gis nii day xam ne ay yaa ngi commencer mage ah yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy nusxatul insaani mooy nusxa maanaam mooy copie bu nit maanaam nit ki copie bu parfait bu nit ki mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax nit nit ki mat ki comme ni ko waxee léegi mooy alxuraan mooy univers bi mais euh, lépp lu nekk ci univers bi nag mu ngi ci jëmmi nit ci biiram ak ci bitam mais que nit jëmmi nit. Euh, copie bi gën a parfait moo tax Yonent bi sallallahu soo ko gisee di nga gis doo dute ci ne kii mooy nit ki gën a mat ci nit ñi nit ki gën a mat ci nit ñi mu ngi nii parce que ruuxam mooy cosaanu mboolem ruux nekk jëmm ji nga xam ne moom mooy cosaanu mboolem jëmm ji sallallahu alayhi wasallam wa mu mudd moom mooy kii tëbb kullil xalqi mboolem mbindeef yi aslu wujudihim mooy ci cosaanuk seenu am mbindeef yëpp ki tax ñu am existence bi yëpp mooy yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kulliyatul qur'aan yi moom alqur'aan yépp jëmm ji la moom la sab'u masaani mooy juróom-ñaari mbir yi nga xam ne ñoom la ñu baamu mooy juróom-ñaari nga xam ne ñoom la ñuy taggee ñooy répété waat ci alqur'aan sans cesse moo tax alqur'aan day renouveler mais sans cesse ci juróom-ñaari facettes yëpp day renouveler wu ay facettes la yor nag yoo xam ne tout le temps day renouveler wu juróom-ñaari facettes yooyu tout le temps huwa moom yeneen bi saa sam ak akwaani moom mooy euh, safha mooy page page univers bi yëpp moom la lépp lu ñu nekk univers bi ci moom la bindu maanaam mooy lan gis nga mooy page primaire bi en fait safha mooy li ci nam mooy euh, gis nga boo yoree sa booy booy benn logiciel wala yooyu dafa am page principale bi nga xam ne ci ngay programmer lépp maanaam mbir yi ngay programme même boo jëlee yeneeni page itam ah ñoom sëñ Talla xam nañ li may wax même boo wutee yeneeni page yeneen page yooyu noonu tout le temps yi ci nekk faaw ñuy dellu ci page principale bi ah voilà master voilà mooy page boobu nga xamante ne fokk moom mooy loolu kooku nag mooy yeneen bi ci univers bi sallallahu alayhi wasallam mooy code bu mag bi mooy page bi nga xamante ne moom moom moom mooy mooy mooy moom moo tàmbali lépp moo ubbi lépp qul waxal ne bi mu nekkee page principale boobu master bi mutanazzilan dafa wàcc nag dafa nekk nag koo xamante ne nag dafa nekk nag di wàcc fii sab'atin ci juróom ñaari yeneeni page yu mag la wàcc laata laata mbindeef yi di exister juróom ñaari page la wàccaat maanaam page bu mag bi moom la mais dafa wàcc ci juróom-ñaari page yoo xam ne daf cee démembré wu en cascade mais juróom-ñaar yooyu hiya ñoom ñooy ahruful qur'aan yi ñoom la yent bi bi muy wax les juróom-ñaari xarafu alqur'aan yi juróom-ñaari page yooyu la doon wax sallallahu alayhi mais loolu euh, non ahruful furqaan yi waaw li tax ñu wax fii furqaan te waxuñu qur'aan mooy ne alqur'aan mooy le fait que mu dajale lépp al furqaan mooy le fait que mu tàqale lépp leeral lépp explicité lépp looloo tax muy furqaan le fait nag page principale bi yeneen di di di bu bu wàccee maanaam bu defee cascade wàccaat nekk ci juróom-ñaari facette juróom-ñaari yeneen xaraf yu wuute yoo xamante ne benn bu ci nekk baatinu moroomam la wala muy baatinu baatinu moroomam comme niñ koy gisee. insha allah loolu moom moo tax ñoo ñoo ahruful furqaan euh, xam naa ci jotaay bii di ñëw daan gën a avancer insha allah mais comme dañuy introduire biñ ko introduire moo jëloon temps yooyu mais insha allah jotaay bii di ñëw daañ ci gën a avancé kon ñu yam foofu insha allah